alali jàmbur daal moom na la ñëwee rek ci anam gu dagan ni ki mu jaay la ko mbaa mu may la ko ci tey ba kanam mbaa mu mbaa ci geneen anam gu dagan ci anam yi daganal bu ñu nee nag bu lekk alali jàmbur te xolam seddu ca mën naa am lay tax nga lekk alalam te xolam seddu ca moom moo la koy teg ndax boo ko fekkoon tey muy añ mbaam muy reer mu ne la jàll si te fekk booba yéeniwu la loola ci xolam boo demee lekk danga nga lekk alal joo xam ne araam na ndax kooka xolam seddu ca waaye loola moom moo la ko teg kon nag ki lekk balaa woo keneen na fekk mu yéene ko ko kañ woo itam ci lekk ga balaa dem na ko wóor ne ki ko woo yéene na ko ko maanaam na ci am ay firnde yu leer leer ba tey itam nag bu fekkee kooka alal jam lay jox ci tey bakkanam la waaye buñ ko seetee ci yoon mu araam nit ki moom loru na loru ju toll ne nangu na nga lebal ko xaalis moom bu lay fay tegal la ca nangam loola bu ca xolam seddee itam du tax yoon nangu ko wal ak niki ni nga xam ne moom la mbir yi yàqoo ba nga xamee ne foo taxaw rek bëgg faj jenn ajo loo xam ne waroo caa fay dara dara faaw am loo ci joxe mbaa sa aajo du faju lu mel noonu kay joxe ngir bëgg aajoom faju day mel ne mu ngi joxe ci teyub bakkan waaye yoon day jàpp ne loolu kat du teyub bakkan moom de bu fekkee bu ko joxewut aajoom du faju te yelliifam la àqam la kon yoon dana ko may mu joxe loola du araam ci moom waaye kay nangu waaye kay nangu nag neexal ba te waru ko woon nangu mooy def lu araam su fekkee ne nag moom mi ñëw di wut lu muy wut du yelliifam du àqam waaye nangu naa neexle ndax am loola kooko itam xam ne ne lii du àqam du yelliifam mu neexal ko mu defal ko ko kon ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk def bakkaar maanaam ngay joxe neexal ba te xam ne loolee du yelliifam neexal bee tax rek mu mën caa jot joxe ga muy joxe loolee ma ngay def lu araam kay nangu itam xam ne lii waru koo defal kii neexal bee tax bu lekkee alal joojee lekk lu araam ba tey bokk na ci lekk alali jaambur ci loo xam ne yoon da koy bañ mooy rekk di liggéeyal nit ngeen waxaale ba juboo ci la nga xam ne moom la la war a fay te mat na it kat lañuy ñuy fay ba noppi nag bis bu ne mu jox la añ mbaa mu jox la reer te du ngeen ko boole ca payug liggéey ba lu mel noonu moom mi nga xam ne mooy liggéey ñu koy fay daa a xamal koo ko ne ko añ bi nga may jox kat mbaa reere bi nga may jox kat mbaa nangam li nga may jox kat sa coobare rek la waaye waru la li nga may fay rek moom nga ma ameel soo ma koy defal nag ci sa mbaax loolu baax na waaye dara waru ja dañoo gis lu bare bari mel ne mason yi ak ñi demee ne ñoom ñuy liggéey ci béréb liggéey bu am ay fani fani fan te kooku day warlu togg leen añ te mën nañoo nekkub lim nga xam ne faaw day yokk la mu daan joxe waaye du mën a yem rekk ci njëlul këram lu mel noonu lu mat di leeral la ñu doole ci itam bu kenn xewlee su fekkee dafa xewle woo ñëpp moom ku dem baax na waaye su fekkee woote ba dafa am ñu ngi ko jagleel bari leen kuñ woowut doo sañ dem bu jëkkee jekki dem te kenn woowu ko daal di dem lekk itam te kenn woowu ko jëmmi dem gi lu araam la lekk ga wala naan ga foofa itam lu araam la suñu woowoon nag nga dem ba àgg ñu farla woone la jàll nag nga daal di àgg lekk wala naan woo gañ la woo ca lekk ga ak naan ga moom dal nay dagan ndax lañ la ca woo waaye nag jekk nga ko jekki dem te woowu la woon ba tey day nekk lu araam mu jàll ci yi araam mooy lekk alali nit ci kaw tilu ko maanaam bu la yàlla mayee daraja nga xam ne man ngaa tinu kenn bañ tin ko mbaa man nga ko topp tool ba lañ war a fay ci nangam moom du ko fay mbaa sa daraja may na la nga topp soo koy këyit mu tukki ak mbooleem rek xeet yi demee noonu loolu boo koy def danga nga koy defee ngir yàlla waaye doo ca sañ laaj benn dërëm bu fekkee nag ca toppatoo ba day laaj nga paas ca dem dikk ba am loo cay fay moom loolu mën nga ko laaj mu jox la ko waaye nag amee daraje kese rek moom daraje ji liggéeyoo ko yàlla moo la ko defal rek kon nag koo ca mën a xettali ci jëflante àdduna yi da nga koy xettali ngir yàlla rek waaye doo ca sañ a laaj dara dara bokk na ci yi araam lekk yi nit ñi ci turu diine moom nag yaari anam la yoo xam ne benn bi dafa fés benn bi dafa làqu su fekkee ne moom day laaj alal wax ne mi ngi ko jëmale ci xeeti projet yi diine yi niki lu aju ci daara mbaa jàkka ak lu ko nuru fekk jëmewu ko ca daa bëgg rek ñu jox ko alal loolu lu fës la ba tey itam su dee feeñal ak mbaaxam ak diineem ndax bëgguñ jox ko alal te loolu nekkul ci moom ba tey loolu lu fës la bi nga xam ne nag moom dafa làqu mooy moom ci boppam laajul alal wane waliwu moom ci boppam itam genn mbaax ngir ñu jox ko alal waaye nit ñi ci boppam ñoo jékki-jékki yaakaare ko mbaax ga rek di ko ko jox kooku nag bu fekkee ne la yaakaar ci moom nekku ci moom kon lañ koy jox du ko saña a nangu ci gàttal daal lépp lu tax ñu koy jox alal te bu seetloo ci biir gis ne loola amut kon du sañ nangu alal joojee nit bu ñu ko doon jox asaka tam xam ci boppam ni moom yi yëlloowul asaka wërta nangu su ko yàlla boolee nag ci famille boo xam ne dañ leen di ormal di leen jox alal te yàlla tax te ki koy jox wóor na ko ne bu gisoon keneen ku mel ne moom it jox ko amut melawuñ foog ca moom di ko ko ràññeele ba tax mu koy beral jox ga kon loola mën naa nangu bi ci topp ci araam ci ab jullit mooy yéexe ab julli ba waxtu wa jàll ci coobareem rek julli suñ boroom da koo fonk lool ba nga xam ne boo weesoo gëm yàlla julli moo gën a màgg ci lislaam mu sàkkal ko itam waxtu moom julli nga xam ne mu kàllaf sañ te weesale julli waxtoom ci kaw coobareem bu ko defee rek def na bakkaar bu rëy rëy muxtaar mi sax muy xaaj bi njëkk bi suñu ko ko weesale ci kaw coobareem rawante na nag muy bàyyi ba muxtaar ma jeex daroor yi jeex mu lor di julli ci kaw coobareem rek loolu bokk na ci bakkaar yu mag yi mag wala yaxillu du dagan lëxoo ñeel ko ñeel mu kàllaf suxbatu faasiqin àndaaleekub saay saay wala mu jaa lesatuhoo du caageenu toogaaleeg moom li xëyri barooratin ñeel lu dul lor bokk na ci araam ci ab muy àndaaleeg boroom doole ju ragalul yàlla képp koo xam ne dafa falu faluk àdduna mën a jëli alal ci baadoole yi te luñ ca mën dara wala muy borom doole joo xam ne sañ naa waaxu sàkk ci doomi aadama yi te kenn du ko mënal dara kooku ku bëgg a rafetal sa njulit nang ko moyu ku mel ne kooku araam na jaxasoog moom jaxasoo boo xam ne mënan naa ñàkk ni ko sëñ bi waxee buur yi àdduna yi ak ñi deme ne ñoom ki sañ jaxasoog ñoom day ame yaari melo yoo xam ne da yëpp mat benn ba mooy xam gu mat sëkk ñaareel ba mooy maandu gu mat sëkk koo xam ne ak xamam demewul noona du sañ a jaxasoog ñoom ndax mën nañu ko yóbbaale ci loo xam ne day defe ne aayut te fekk na aay na koo xam ne itam xam ne waaye amatu maandu ba tey du saña a jaxasoog ñoom ndax ndegam maanduwul rek ànd ak ñoom ca la nekk day daal di woyof ci moom tey lu diis fa yàlla wala yatlubu tey du sàkku ridal maxluqiina ngërëmal mbindeef yi bi suxtil xaalixi ci merum aji bind ji ba tey ku gëm yàlla day jiital ngërëmul yàlla lépp lu yàlla bëgg rek doonte neexul nit ñi moom loola na ko jaral lu ne lépp yàlla bañ doonte nit ñi moom bëgg nañ ko na ko bañ ngir yàlla bu ko ci kenn mën a yóbbaale kon nag jullit bi nay moytu bëgg lu neex mbindeef bay def lu naqar yàlla sopp nañu sax almudaaraatu daaraatu mooy àndanteeg nit ca la ko neex te fekk itam muy lu neex yàlla boole ca nga fexe nag ba seral xolam ci ànd ak moom ci loolee su boobaa kon sàmm nga teg yéen sa digganteeg sa boroom ak sa digganteeg mbindeef moomee kon boole nga yaar am ca ngërëmul yàlla am ca ngërëmul mbindeef waaye nag nay moyu almudahanatu almudahana mooy woyof diine ba di ànd nit ci loo xam ne wóor na ko ne neexul yàlla daa bëgg rek lu neex mbindeef moomee loolu nag moom ku ko def su watuwut yàlla mere ko ba noppi ko nag xabtal mbindeef moomee ci kawam mu mere ko dal ci kawam mu daal di boole ñaari mer merum yàlla ak merum mbindeef moom nga xam ne bëggal lu ko neex moo ko taxoona jiyoog la neex yàlla xaala wax na allahu yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp li yellu ci moom wa taxalaate mu kawe wallahu yàlla wa rasuluhu ak yonanteem ba xàq ñoo gën a yeyoo an yurdoohu ñu gërëmloo ko inkaanoo dem nekk nañu muminin di way gëm ku gëm yàlla daal gëm yonante bi moom bëgg dara ci mbindeef du tax muy topp mbindeef ma ci lu yàlla déedéet ngërëmul yàlla ak yonante bi moom du ko jëndee leneen mukk mukk mukk waqaala wax na yonante bi alayhi yàlla na doon nekk ci moom asalaamu jàmm ne laa taaxata déet ak topp li max looxin di ñeel fii ma asiyatil xaalis yi ci mooy aji bind ji addis ba nee na kenn du topp mbindeef ci mooy mbindeef daal bu digleeg topp ñu topp ko xam ne yàlla lañ topp waaye nag mbindeef moom sañutu digle ak moy bu ko digle nag te mënuñoo jàmmaar loogu moom it bu ko ca kenn topp ca mooy googee wala yaxrilu du dagan loxoo ñeel mukallaf an yaf xala muy jëf fi'lan jëf xataa ya'lama ba ba nga xam xukkumallaahi atte bi yàlla ba fii ci moom wa yasalu te jaadu na muy laaj alxulama away xam ña wa yaqtadi te muy roy bil muttabiina ci way topp ña li sunnati muhammadin ñee sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam allazina mooy ña nga xam ne dana ñu tegtale xalaa taatillahi ci topp yàlla wa yuhadiroona dañuy wattandikoloo minit di yu seytaani ci topp seytaane ne ab julit suñu te jekki-jekki song menn mbir ci wàllu diine mbaa ci mbirum àdduna te fekkul mu xam la ca lislaam wax su ko mënee xamal boppam ki seet ko ci téere yi nga xam ne wér lañu baax na su ko mënta xamal boppam nag mu laaj ko ñi nga xam ne boole nañu xam ak maandu luñ ko ci wax rek mu topp ca loola. bu ñu nee sàkku xam-xam farata itam mooy rek mu ñu dugg ci mbirum diineem ak mbirum àddunaam rek bala caa dugg xam ko. loolu moom farata la ci jenn jëmm ju ne mu ne itam ab jullit dafa war a jéem xàmmee ñi xam sunn te di ko topp ndax mu mën a roy ca ñoom ndax ñooñu mooy ñi nga xam ne boo àndee ñoom ñu lay tegtal yoonu yàlla di la moytuloo yoonu saytaane wala yarda te du gërëm li nafsihi ñeel boppam maa la nga xam ne radiyahu gërëm na ko almuflisoona way perte ña allazina ña nga xam ne baaxat sànku na amaaruhum seeni dund fii xayri taaxatillaahi ci topp yàlla taala kawe na fa yaa xasratahum yéem naa seenu perte wala yéem naa seenu rëccu wayaa tuula bukaayihim yéem naa itam yàgguk seeni jooy yowmal xiyaamati ci bis penc mu kàllaf mu dib julit war naa moytoo bokk ci ñi nga xam ne bu ëllëgee ci bis penc dañu leen di sisir ñooñee nga xam ne seeni dund dafa sànku rekk ci ak neen ndax daanañu topp yàlla sax waaye dañoo maanduwutoon di tooñ rekk jaami yàlla yi nga xam ne kon seen topp yàlla ga mook ñàkk topp yàlla rekk yam ndax ni ko addis bi di bëgg a mu ne ñoom day bu ëllëgee daañu rëcc lool lool daañu jooy ci bis penc jooy yu yàgg-yàgg te metti yonent bi dafa laajal saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen kan mooy almuflis almuflis aji perte wala ku amul dara ba noppi borom bu rëy taxawu ko la lam amoon lépp bi leen laaj ndax xam ngeen kooku ñu wax ko niñ ko xamee ci àdduna bu ne leen déedéet mooy koo xam ne ba mu nekkee àdduna doon na góor góorgóorlu ci julleeg woor ak asakaak yu baax yooyu waaye dafa mànduwutoon am na kum ŋàññoon am na kum lekkoon alalam am na kumu tóoroon deretam am na kumu dóoroon di tooñ su ko defee ñu faykee faykee faykee ci ay baax baaxam moom tooñkat boobule su fekkoon ni nag ay baax baaxam jeex na àq yitam mat kon mu xaw a tane waaye nag su fekkee ne ay baax baaxam lépp faye nañ ko ñam tooñoon te taxul matal dañuy fab ñaawteef yi ñoom tooñoon sëf ko ko su ko defee nag jël ko moom ñaawteef xëpp ca sawara noonu la ko hadis ba indee daa waxan saxaaba yi ne leen atadruuna manil muflisu min ummati fa qaalu man laa dirhama wala mataaha xindahu fa qaala innamal muflisu min ummati man ataa yawma alqiyamati bi salaatin wa siyaamin wa zakatin wa qad shatama haza wa akala maala haza wa safaka dimaa haza wa daraba haza fa yuti haza min xasanaatihi nga xool ba xam fa yuti am fa yutaa luñ ko ci takke wa haza min xasanaatihi wa ida nafidat xasanaatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi uxida min qatayaahum wa turixa alayhi tuma yutraxu fi nnaar fa hada huwa almuflis rawahu muslimun wa tirmidi nasalu dana nu ñaan allaha yàlla subhanahu soreelal naa ko lépp lu yelul ci moom an yuwaffiqanaa mu tawfiqalenu littibaaxi sunnati nabiyina ñeel topp sunna sunu yonante wa shafihina tey sunu ajramu wa sayidina tey sunu sang muhammadin te moo muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñaan nag yàlla sunu boroom mu boole nu tawfiixale aw ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ko koo wàcc mukk mukk ndax buñ taseeg sunu boroom fekk mu gërëm nu nañ ko yàlla may ci darajey yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam foofu la yemale buntu bu njëkk bi nga xamee ne ëmb na ci lu bare bare ci loo xam ne ab jullit war na koo xam te jéem koo jëfe te yàlla rekk tax mu door a dugg nag ci mbirum xeeti jaamu yàlla yi niki julleeg la ci aju te tàmbalee ko ci laab ndax ndegam gëm yàlla moom bu jàllee julli moo gën a màgg te julli balaa baax laab da koo jiitu kon nag laab lay njëkk a wax ne faslu li ab dog la fit tahaarati ci laab at taharatu laab qismaani ñaari xaaj la taharatu xadasin laabub xadas xadas moom la ñuy firi am toj wa taharatu xabasin ak laabub xabas xabas moom lañuy ñuy wax jëmmi sobe dafa wax ne laab ñaari xaaj la laab goo xam ne jëmmi sobe dafa nekk ci moom moo xam daa nekk ci mbubbam mbaa ci aw yaramam mbaa fa mu bëgg a jullee jëmmi sobe nekk ca dindi sobe sax te dindee ko ndox mañ ko war a dindee rekk loola mooy laabu xabas xaddas moom mu ñuy firi am toj nag dadi ak ñàkk a laab goo xam ne doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye li feek defoo la koy yëkkati bañ wax ni am nga laab yee ñu la aaye woon ci ñàkk laab doo ko sañ mel ne bu ñu ne julli ku amem toj du ko sañ wala ñu ne laal ab kaamil wala wër kaaba ku amim toj du ko sañ xam ne nekkoon ku amim toj li fekk di fut lay yëkkati toj ma rek du saña def loola ci misaal bu demoon ca wana wa dindee sobe sa ndox mañ ko war a dindee ba àggal kon yooyu jamono amatut jëmmi sobe suñuy làmb di ko daj mbaa di ko xool di ko gis waaye nag teewul rek mu amee li ñuy wax am toj mooy foofee mu nekk sañuta songu julli walla wër kaaba wala laal kaamil wala leneen loo xam ne daal dañ cey sàkku laab ci am toj su ko defee lay tax nag mu laab ca toj moomee mooy rekk bu dee koo xam ne sangu farata moo ko war mu sangu farata bu dee koo xam ne jàpp moo ko war mu jàpp bu dee koo xam ne tiim moo ko war mu daldi tiim nga xam ne kon kenn ku ne balaa julli war naa wóorlu ne jëmmi sobe nekkul ci yaramam nekkul ci ay yéreem nekkul ci bërëb ba muy jule tayit na seetluwaale bu waree muswaar wala leneen ci poosam itam niki montar ba leneen lépp rek dañ koy boolewaale ci ay yéreem nga xam ne daa waru caa am sobe loolu mooy tahaaratul xabas laabu xabas waaye nag bu mu fàtte ne bu fekkee ni dindina sobe sa waaye ndox moom ko dindee dafa nekk ndox mu soppiku ba yoon ne mi ndox mënta jaamu yàlla kon kat jëmmi sobe sa dañ na waaye àtte ba dafay nekk ba tey maanaam day mel ne rek dindeegul sobe sa mel ne koo xam ne sobe da koo taq mu dem dindee ko ndox mu am saabu jëmmi sobe sa dana deñ waaye yoon day jàpp ne ba léegi dindeegu ko nga xam ne bu dee ci yaramam la woon du ko taxa mën a julli foofee mu nekk bu dee ci ay yéreem mbaa sajaada ba mu jullee mbaa lu ko nuru it noonu bala àtte baa dañ rek mu jël ndox mel ne mi ñuy jàppe awale ko ci kaw du aajowoo sax raxas mbaa fitte ak a naj waaye nag faw rek na awale ci kaw ndox mel ne mi ñuy jàppe loolu moo tax saa yu ay yéreem amee sobe soo xam ne mënees ko julliwaale dem koy fóotloo keneen da koy wax ne ko boo ko fóotee saabu ba noppi na nga ci awale ndoxu mel ne mu ñuy jàppe laabu xadas nag moom mën ngaa takk rek ne saa yu ko sangu farata waree mu sangu farata mbaa jàpp war ko mu jàpp mbaa tiim war ko mu tiim rek dal nay ame laabug xadas laabug xabas nag maanaam bañ a julliwaale sobe ci coobareem moo gën a woyof gën a amuk jàppandi ndax mënees naa takk ne sépp sobe soo xam ne bis bu ne mu génne ci nit ki moo xam day taq ci yaramam moo xam day taq ci ay yéreem waaye moom bis bu ne rek lu néew néew mu am benn yoon moo xam ci guddi lay amee moo xam ci bëccëg la sobe su mel noonu jéggal nañ ko ko mën na koy julliwaale te it bu ko fàtte woon julliwaale sobe soo xam ne mën naa tàggook moom waaye fàtte gaa tax tàggoowut ak moom ba julliwaale ko it ba sëlmal julli googu baax na dañuy sopp rek mu baamu ko ci waxtu wa ndegam waxtu wa des na diir bu mën a tàggoog sobe sa ba noppi baamuwaat ko ñu sopp rek mu baamuwaat ko waaye julli ko njëkk baaxoon na laabu xadas nag moom mënta ñàkk ndegam yaa ngi koy mën a am nga xam ne bu defoon ne amee nam njàpp julli ba sëlmal fàtte ne jàpputoon julli ga du baax bu waroon na sangu farata jàppoon ne sangu woon na gannaaw bu mu jullee ba noppi mu seetlu ne sangu wutoon ba tey julli ko du baax bu fekkee daa war a tiim mu jàpp ne tiim na julli ba sëlmal door fàttaliku ne ah moom kat tiimutoon ba tey julli ga du baax wala yasixu du wér aljamihu mboole seen illaa bil ma indara ca ndox ma attaahiri may aji laab almutahiri may aji laabal wa moom allazi mooy ndox ma nga xam ne lam yataxayyar soppikuut lawnuhu meloom wa aw taamuhu wala cafkaam nga aw raihatuhu wala xetam nga bimaa ca la nga xam ne yu faariquhu dana teqalikoo moom xaaliban ca gën a not maanaam ca la gën a bari ka zeyti ni diw war samni ak diwu ñor war dasami akuk ñaay ñaay jeexiti diw kullihi léppam wal wadahi ak taqyiti jur li taq ci jur bu soppee ndox ma loola la ko soppi joti wut ak moom dara al wadax mooy taqyiti jur la taq ci jur ga walbatiku dem ca ndox ma bañ mën ko caa xàmmee was saabooni ak saabu wal wasaxi akub tir wa naxwihi ak lu mel ne moom baatub al wadax moom la ñuy wax ma taallaqa bi aswaafi al ganami min al bawli wal baar la taq ci kawaru gàtt yi ci xeetu saw wala neefara loolu dañuy wooye al wadax kon bu la neexee alwadax nga firee ko rek tërub jur tërub gàtt tër bay bàyyi ko ci gàtt yi rek la wax ne bu soppee ndox ma dana ko yàq léegi mu ne wala yasixu aljamihu ne aljamihu mboole seen yaar rekk la muy laabu xadas ak laabu xabas rek yaar la daa wax ne lu ci nekk moom ndox rekk lañ koy defe bu ndox amul nag ñu door a seet lu ko ci waaye bu ndox ne am moom ndox lañ koy defee ndox mi it yoon day seet ne ndox sàngam moo koy man ndox mi koy man nag ci yoon mooy mi nga xam ne laab na te mën a laabal ndox mi laab te mën a laabal mooy mi nga xam ne